أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله ذي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi al-baab ar-raabi' wa sittiin ba'da al-mi'atayn baabu taxriimi la'ni insaanin bi'aynihi aw daabba kon walillaahi alhamdu wal minna al imaam an-Nawawi dikkaat ak ñun ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañu chapitre bi nga xam ne moo doon 263 baabu bayaani ghiladi taxriimi bunt bi doon wax di wane taraayu taru xaraam lu mu xaraam nit ki di seede ay neen benn xadis la ko woon boo xam na jotoon nañ ko gis mu doon ne woon wa abi bakrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir walillaahil hamdu wal minna tey nag ñu war a gis beneen xadiis non beneen buntu laa bëgg beneen buntu muy chapitre 264 imaam ne baabu buntu taxriimi xaraamal bu ñu xaraamal laani insaanin mooy di rëbb am nit waaw xaw ma dalaa mere bukki waaw dalaa def koo mere léegi mu rëbb bi aynihi tudd mu sa x yow yal na wal iyaadu billaah wala laana allahu mu sa noonu la def tudd tur bu leer gën a na ko yàlla loolu xaraam bi nga xaraam waaw aw daaba wala aw waruwaay yor saw fas dëgg-dëgg sàmmkat dem ree fan nem ba ci yoon wi fas wa am problème nga dàq dàq fas wi dematu wala mbaam bi rek nga rëbb waaw fas wi yal na la yaru rëbb way xoolal sama rendez-vous ba ma am tax nga ma tardé du bay yar ba sonn mbaam bi lem nopp yi di la xool loolu rëbb boobu ko rëbb dafa xaram loolu lay wax waaye naka noonu dama war sama oto dem ba ci digg autoroute boo ba fànn rek mu bi waaw na yàlla rëbb bi Mercedes walla yàlla <laughs> luy auris yàlla na ko yàlla rëbb Toyota moom nii ma tardeel fii xoolal ma lii rek ci ci fii en ak fii nga xam ne kan la kan moo ma fiy réparé lañ lay wax waaw kay jàpp ko nag ci ñoom wala borom calendrier bi muy rëbb calendrier bi ginnaaw ba mu taalee ta mu naroon nañ la jël am xaalis wala borom njaga njaay bi wala tata bi jëlal ci loolu transport bi loolu rëbb sa waruwaay dañ koy xaraamal wala sa engin bi sa vélo bi nga xam ne laase na la. loolu nag moo lay indi bunt imaam fii indiwu fi rek ay laaye comme biñ jógee dafa ñëw dugg directement ci xadiis yi. ñu koy commencé xadis mille cinq cinquante un jeexale ko xadis muy ñaata huit xadis cinquante un cinquante deux cinquante trois cinquante quatre cinquante cinquante six cinquante sept cinquante huit huit xadis ndax cinquante un inclus muy commencé mu ne an abi zaydin saabit bni ad-dahhaak al-ansaari radiyallaahu anhu wa huwa min ahli bay'ati ar-ridwaan annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam man halafa alaa yamiinin bi millatin ghayri al-islaami kaadiban muta'ammidan fa huwa kamaa qaala ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bi muy xadis bu réy réy réy réy waaw mu ne waa an abi zaydin mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne hadis mille cinq cent cinquante et mu ngi tudd abu zayd lañ ko doon dàkkantale nan la tuddoon loolu mooy dàkkantale waaye saabit la tuddoon ibnu Dahhaak di doomu ko ñu wax Dahhaak al ansaar yi dëkkoon ci waa dëkk bii nii di waa Medina ci loolu la bokkoon radiyallahu anil jami radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom mu lay xamal nag mu ne wa huwa Abu Zayd bi min ahli bay'ati ridwaan dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo jaayante jaayante ki nga xam ne ca la leen borom bi joxe ngërëm mu ngi ci jublu laqad radiyallahu 'anil mu'miniina idh yubaayi'uunaka tahta ash-shajara waaw ndax yeneen saa salaam moo ne lan yalija an-naara ahadun shahida badran wal hudaybiyah waaw <laughs> yonente bi alayhi salaatu salaam nee na képp ku fekk Badar loolu fekkul fekk Badar fekk mooy boo ci fekkee benn ku fekk Badar fekk Badar te sew doy na doo dugg safara waaw moo tax ba saxaaba ba ñëw jaamu Xaatib ibn Abi Baltaata ba fekk Xaatib da koo defoon lu ko nekk quoi da ko buggal waaye mer ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam waaw xol bi jeex ne yaa rasuulallah la yadxulunna xaatibun naar waaw wat naa ci yàlla yeneen saa xaatib dina dugg si yeneen balay saa saa ne ko wax nga lu amul wallaahi du ko dugg. Allahu akbar, Allahu akbar, laa <laughs> hawla walaa quwwata ne ko wallaahi du ko dugg man yeneen saa salaam maa la koy wax. li annahu shahida wal hudaybiya mu ne war naa ne du ko lu tax ndax fekk na badar fekk na hudaybiya allah allah waaw ñoon ñoo kuuf ngërëmu borom la qat'atu jabra dëkk borom bi gërëm na anil mu'minina soo woy ngëm yàlla ya iz keroog ba nga xam ne yu bàyyi xëy na kala muy jaayam ak yow rasulullah tahta shajara te suufu garab ga foo fële ca Hudaybiya te buntu màgg kon moom mii ci nooñ la bokk radiyallahu anil jami' wa a'tana Allahu ridwanahu al-azim amin annahu qaala mu ne qaala wax na rasuulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man xalafa képp ku waat ala yamini mooy nga dagg aw waat waat waat waaw waat waaw waat ne way nangam nangam waaw man nii nga xam ne lislaam dama cee deñ ba set waaw waat ak waat naa ci yow al-iyaadu billaah waaw yow yow mu ne kooku noonu kaadiban fekk da doon expliquer da doon nar mutaammidan mais nag moo ko fayaan ah. moo di kum forcer xam nga mel ñoo xam ne dañ leen di forcer moo tax borom bi ne woon illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kooku waxuñu ko ba mu def ci nga xamante ne nii moom euh, dafa dañ koo forcer waaw dañ koo forcer parce que gaa yi dañ koo noonu waaw dañ koo forcer illa man ukriha ahadithu sayyidina Ammar ibn Yasir eh, di ibn Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma wa ardaahuma waaw kooku garaawul amul problème man kafara billahi min ba'di imanihi ku weddi yàlla ginnaaw bu mu gënee illaa ba def man ka nga xam ne dañ koo force waaw wa qalbuhu fekk dañ koy forcer ah làmmiñam mu wax liñ dëgg waaye nag xolam mutma'innun mu ngi dal bil imaan ci ngëm yàlla waaw bu dee lool garaawul walakin man sharaha bil kufri sadra weddi yàlla moom xolam dafee moom moo leeral loolu ci xolam d'accord ko nangu ko ñooñ ñooy am ghadabun alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun alim ñooñ ñooy am li nga xamante ne nii ak mer tar mer tukkee ci borom bi wala buñ tameel na leen azabun jubal azim bu màgg kon loolu euh, euh, euh, mooy man xalafa yam yam ala yaminin bi millati ghayra ghayri l'islam kariban muta'ammida di nar waaw tey ko on fait naan man moom wa du jullit ah man dama jullit waaye ñu ngi ci man denc man man denc lislaam ba seet ci wécc nga naan da ngay looy wax wax yow la hawla wala quwwata illa billah mu ne kooku noonu fa huwa kama qaal waaw mooy comme ni wax la rek waaw mooy day nar day nar waaw wa man qatala képp ku faat nafsahu boppam ay shay'in ci benn mbir da jëlu pistolet parce am na lu la nekk ci àddina bi nga dóor ko sa bopp dóor ko ko sa dóor ko sa koy dóor sa bopp kay waaw boo ko defee xam nga luy xew yow mal xiyaam ngay dóore sa bopp loolu ngay def waaw da jël sa bopp ne ko tëj uddiba bihi yawmal bu noonu nga defoon waaw léegi yow dinañ la ko mbubbale moo noonu nga rey sa bopp la ñuy jël mbubbale la wala nga dóoroon malaaka yee jëlit bi ay jaxatu bal chargé bi la ko dóor ci bopp saa su ne walla nga jëlee ndab bi dafa bopp dangaa bëgg a dee ndax dund bi toog na la ngay jël di ko ñu la koy dabb wala nga koy nga koy nga sa bopp waaw koy di ko topp sa bopp di ko jam sa bopp di ko jam sa bopp waaw waaw akbar laa hawla wala quwwa mu ne walaysa ala rajulin te ñeelul benn góor nekkul ci kawam nadrun fii ma la yamlik loo moomul <laughs> nga naan man de salaire mu suuf su dee de gouvernement bi mu ci fayee ko le trente mai <laughs> ba 31 dinaa ci jël daal di saraxe ci jàkka ji 2000 euros ci salaire mu ut bi nga xam ne 2500 la saa waay yow boo bali <laughs> loolu saa salaf ne la nekkul ci kaw benn góor nadrun bi ma la yamliku <laughs> ngay li war ci loo xam da koo moom <laughs> waaye yow xam nga ne loolu doxul wala nul mu'mini beneen information mooy rëbb ab jullit ka qatlihi moom nga faat ko moo niroo gis nga fii boo seetloo xadiis bi dafa indi ay ay information yu man xalafa ala yaminin bi millati ghayri islami kadiban muta'ammidan fa huwa kama qaal benn information wa man qatala nafsahu bi shay'in ujjiba bi yawm al-qiyama ñaareel information wa laysa ala rajulin nadhrun fi ma la yamliku ñetteel information wa lahul mu'mini ka qatli ñeenteel information voilà mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari waaye nag kon al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo léegi laaj ñu njëkk bi mooy est ce que ñoom doon ko solo. ñu ne la déedéet xadis bi seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ënd ko ci bay bërëb yu bëree bëree bëree bëri lu jiitu woon waaye naka noonu al imaamu at-Tirmidhi no Abu Dawud ashaabu sunan yi al arba'a ñoom ñépp ñoo ko ñoo kaa solo ngir simple eh, muy al imaam Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasaa'i ak Ibn Maaja al-Qazwiini lii lañ naan rawaahul jamaa waaw ash-shaykhaani ashaabu sunan al arba'a al imaamu Ahmad ñoom ñëpp ñoo ko soroo muy xadis boo xam ne xadis bu siiw la rahmatullahi ala al-jamii al-imaam al-Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari e, fi mu ko njëkk indi mooy e, kitaabul janaa'iz baabun maa jaa'a fii qaatilin nafs waaw buntu maa jaa'a li nga xam ne moo dikk fii qaatilin nafs ki nga xamante ne dafa dafa faat bakkan après al imam daal di koy indi ci baabul adab baabu ma yunha min as-sibaab walla walla an waaw ay nekk fi di eh, ŋàññ rek waaw loolu ŋàññante boobu ak ak di wax ay ŋàññ as-sibaabu walla an loolu imam indi na ko foofee indi na ko tamit ba léegi kitaabul adab ah man kaffara axaahu bi ghayri ta'wil fa huwa kama qaal ci yooyu la ko indi indi na ko am kitaabul aymaan wan nuzuur baabu man halafa bi millatin siwal islaam waaw waaw wa qaala mu tekki ne wa qaala nabi loolu lii lépp tudde bunt bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de nee na man xalafa képp koo xam ne dafa waat billaati wal uzza yow ngay waat naan billaati day laat afara'aytumul laata wal uzza wa manaata saalisatal uxraa waaw mooy laat boobu yàllaay caaxaan jooju nga xam ne idole ba idole boobu waa doon jaamu bokkoon na ci moo ko uzza ak ñoom manaat ak ñoom isaafa ci naay kenn ki nag di laat ku waat loolu wala uzza nga xam dañ doon jël sax di ko tudde seen doom yi abdul uzza ak ay abdul laat yooyu yëpp day caaxaan képp nag ku ne ku waat ne billaati maa ngi waat ci laat laa wax wal uzza bil uzza mooy seen yàlla xërëm caaxaan yooyu yow looy def mu ne fal yaqul laa ilaha illa yow sa loolu loo koy kafaara mooy da ngay laa ilaha illa imaamul Buxaari mu ne walam yansubhu ilal kufr te yoneen saa salaam askanawul waa ji wax lii ne ab yéeféer la kon lii nii ba pare mu indi fi xadis bi day wane ne xadis bi kon waa ji ki nga xam ne day waat te day expliquer <laughs> bi ghayri millatil islam fa huwa kama qaal lool tekkiwul ne waa ji yéeféer la de non <laughs> voilà <laughs> parce que nee na def loolu na na yow na nga ci Euh, na nga na nga wax astaghfir na nga ci def la ilaha illallah nga xam ne kalimatu tawhid comme que kalimatu tawhid nga wax gàtteeg gi même bu dee da ngay da ngay da ngay fot dugg ci yow ah waaye yaa ko tey mais da nar. kooku malgré ça euh, euh, yow léegi waxal laa ilaaha illallaah bi nga xam ne moom ngay dugg ci diine mooy li nga xam ne mooy remplacer sa loolu moo lay tuubal waaw kon nag loolu lu am am waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel loolu moo raxal al imaam al al-Xaafis al-Buxaari yi di wane ne loolu kon mbir mi man la nekk ne kooku kon dañ naan waa ji yéeféer waaw waaw <laughs> waaw waaw mooy moom euh, daal dinay jël position ci mbir mi waaw parce que léegi nag euh, euh, dinañ ñëw après dinañ ci ñëw après dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw bu ñu yàkkam ci léegi ñu continuer ñu continuer mooy kon um na ko ci buntu léegi buñ xoolee buntu bi nga xamante ne nii bon da ngay xam nag imaamu Nawawi rahimahullah xadiis bi bu ko fi indee xam na lan moo ko ci lan lan la fi soxla mooy walaanul mu'mini ka qatli moom loolu kese moo ko intéressé ci xadiis bi en mooy li nga xam ne moo tax mu dikk moo dëppoo bunt bi nañ ko tudde baabu tahriimi la'ni insaanin bi'aynihi aw daabbatin bunt bi wax xaraamal di rëbb ab nit boo xam ne bu ñu xam la particulièrement boo xam ne euh, booy dégg ni wala ab warwaay looloo ko fi tax indi moo tax mu indi walaa'ul mu'min ka qatlihi léegi al imaam al Buxaari rahimahullah buñ jëlee kitaabul aymaan wan nuzuur baabu man halafa bi millatin siwaa millatil islaam mu ne haddathanaa Mu'alla ibn Asad voilà. <laughs> Masha Allah famille bu barkeel lañ parce que mooy frère petit frère Bahz Bahz ibn Asad ndeysaan mu ne haddathana Mu'alla ibn Asad mu ne nettali Mu'alla ibn Asad Mu'alla ibn Asad al-Ammi eh, Abul Haytham ah, al-Basri al-Mu'allim eh, moom nag petit frère la woon ci Bahz mu siiw mi ibn Asad moom génn àddina la 218 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Wuhayb mu ko ñett mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawlahu Abu Bakr al-Basri al-Karabisi sahib al-Karabis génn àddina vers les 106 107 boobu génn àddina la 165 am na ñu la 169 dëkkoon Basra al-Basri rahimahullah qala mu ne an Ayyub mu jëlee ko ci Ayyub ibn Abi Tamima a as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina l'an 68 génn àddina l'an 131 ci peste ak peste la génn àddina wal iyaadu euh, na ko waroon bi nangul shahaadaam ndax ak paaxun gisoon na mi ñi nga xam ne yeneen saa sant la yi lan ngeen jàppee ak martyr sama xeet ñu ne ko mooy ki faatu ci toolu xare ko ma leen yéen de <laughs> kon de sama martiru xeet <laughs> bariwul après boole nañu ñi nga xam ne ay martir lañ mooy ci faatu al mat'un ki nga xam ne mooy peste moom la faatu wal iyaazu billah moom moom Tamim mooy Abu Ayyub Abu Ayyub Ayyub ibn Abi Tamim Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr rahimahullahu ta'ala an Abi Qilaba mu jël ko bonkal ma Abu Qilaba al-Jarmi Abdullah ibn Zayd ibn Amr ah, ñi ne ibn Amir la ibn Natil ibn Malik al-Jarmi al-Azdi al-Basri rahimahullah nekkoon ci kii yu mag yi génn àddina la 104 moom la génn àddina moom al-imaam Abu Qilaabata am na ñu ne nag ba 107 am nañu ko 104 105 106 107 loolu lépp ay wax la yoo xamante ne ni yu am la yoo am la wallahu ta'ala a'lam léegi am Abu al-Jarmi moom mu ne an Saabit ibn Dahhaak moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy saxaabi bi naan Saabit ibn Dahhaak di Saabit ibn Dahhaak ibn Khalifa ibn Sa'laba ibn Adi ibn Ka'b ibn Abd al-Ashhali ibn Haaritha ibn al-Haarith ibn al-Khazraj al-Ansaari al-Ashhali al-Khazraji Abu Zayd al-Madani al-Basri nekkoon saxaaba boo xam ne ci waa Banu Abd al-Ashhali ci waa Khazraj la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 64 bon loolu nag mel na ni moo gën a dëgër ñu naan quarante cinq voilà moom Saabit ibn al-Bahhaak al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man halafa bi ghayri millati al-islaam fa huwa kamaa qaala qaala wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi fi an-naari fi naari jahannam wa la'nu al-mu'mini ka qatlihi wa man ramaa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi allah waaw moo da nii la ko waxe képp koo xam ne dafa waat ci yoon woo xam ne du lislaam loolu nag loolu lañ doon wax nañ ci taxaw waaw loolu mooy diiney lislaam waaw mooy boo fi ne <laughs> hmm? waat naa ne ci yahuudi ya ngay waat wala nasraani ya ak ñooñu majuus yéeg côté yooyu waa xërëmkat yeeg dëhriya yeeg ñi gëmut dara jàngamukati saytaane yeeg malaaka yeeg leneen ak leneen hein loolu noonu voilà <laughs> waaw kookee bi laateek yooyu <laughs> loolu euh, fa huwa kama qaala mooy comme ni ko waxee mais foofu kamaa qaal ça ne pas dire que waa ji waaw kon yéeféer la mooy day expliquer li wax dëggu <laughs> léegi nag mais suuf ko duñ ko wax loolu am ah. dañ naan ko é eh, léegi yow da kafaaraan moo tax al imaam al haafid al munziri rahimahullah mu ne uxtulifa fii man qaala akfuru billah mooy ci waatoon xam nga waat boobu man dootuma jullit man man moom man dootuma jullit man man dem ci l'islam waa ji moo ko tey mais day kàcc est-ce que day nekk yéeféer kooku mooy wax al imaam al xaafis al Mundiri mu ne uxtilifa fi ma fi man qaal borom nañ ci waa nga xam ne da ne akfuru man de weddi naa yàlla wa nahwa dhalika lu mel noonu bu ko defee summa fa'ala ginnaaw gi mu def mu ne mooy man weddi naa yàlla bu diw defee lii waaw waaja def ko nag <laughs> non man de sama soxna si bu demee ndar weddi naa yàlla génn naa di néegi islam ñu naan nii rek soxna si moom daal di jël euh, oto ba daal di dem ndar <laughs> woo ko nag whatsapp vidéo ñu gis ko ca ponwum ndar ba ndox ma ne ca suuf lañu léegi waaw wóor na ko fii moom ndara moom parce que bàjjanam bii nga xamante ne ndar la ne ah <laughs> waaw bu muy demee <laughs> waa jee ne woon kat dina nekk yéefir dina weddi yàlla bu dee ne waa ji def na wala ndaw si bu defee karat nag kam ne da ngay def da bu defee waaj a def mu ne fa qaala ibnu Abbaas al imaam ibnu Abbaas wa Abu Hurayra ak sayna eh, Abu Hurayra wa Ataa ak sayna Ataa wa Qataada wa jumhuur fuqaraa ansaar ak li nga xam ne mooy majorité boroom xam-xam gox dëkku lislaam yu mag yi radiyallahu anhum ñoom ñu ne la kafaarata alayhi kooku amul benn kafaara bu muy def wala yakunu kaafirana illa in admara dhalika bi qalbi te loolu du ko def yéeféer ludul ne bu dee ne daa nëbboon loolu mu saxoon dëgg wax jooju mu waxoon ci xolam waaw loolu moom lay nekk yéeféer mais bu dee li wax noonu rek daw sa def na ko wala waaja bu defee lii waaw diw moom bu wax bu bu demee bu demee gisiwaat diw mu génn ci diine lislaam sawaay dem gisiwaat diw <laughs> léegi su dee nekk yéeféer ñu ne kook non seulement amul kafaara gu muy def nga waawaatoon wala yakunu kaafiran te du nekk yéeféer illaa lu dul in admara bu dee daa nëbboon zalika bi qalbi daa nëbboon lool ci xolam mu ne wa qaala al-Awzaa'i wa alxanafiya wa ahmad wa ishaq huwa yamin wa alayhi alkafaara mu ne kanta al imaam al awzaa'i faqiihu shaam wa thawri boroom xam-xamu kuufa mook al imaam abu hanifa muy alhamdulillah sufyaan ibn sa'iid ibn masruuq ath-thawri wal hanafiya ak bokk imaam Abu Hanifa yi wa Ahmad ak imaam Ahmad ibn ak xaritam bi Ishaq ibn Rahawi ñoom ñii nag ñu ne huwa yamin non loolu dañ koy compter que ne waat la woon ah. comme que nag li mu waatoon loolu euh, ko waat bi mooy la nekk lii da ngaa dañ koy compter ko yamin la wa alayhi te tegu na ci loo xam al kafaara daa war a kafaara ah. waaw. al imaam Ibnul Munzir imaam al-Haafiz Hajar ñu nettalee wax ji jëlee ko ci imaam Ibnul Munzir mu ne qaala Ibnul Munzir mu ne al imaam Ibnul Munzir nag rahimahullah nee na wal awwalu asah wax bu njëkk bi ñoo Ibn Abbaas ñoo Abu Hurayra waa jumhuurul ulamaa wax rahmatullahi alayhim wa radiya anhum loolu moo gën a dëgër li qawlihi ndax waxu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne moom la imaamul Buxaari tuddee buntu bi man halafa billaati wal uzzaa falyaqul laa ilaaha illa Allah képp ku wàcc laata Uzza na nga wax laa ilaaha illa Allah amul benn buur mu ñuy jaamu ci dëgg ko dul yàlla walam yazkur kafaara te tuddul yeneen saafara tuddul kafaara waaw waaw bu doon ne dafa war mu boole ko ci dina ko leeral ndax tarkul istis istis ah non non euh, day nekk loo xam ne ah, euh, ñàkk a leeral mbir ci jamono joo xam ne dañ koo soxla tarkul bayaan mooy bàyyi loo xam ne leeral loo xam ne dañ koo soxla taxiirul bayaan voilà yéexe loo xam ne dañ koo war a leeral jamono dañ ko war a leeral laaja ji kon nag tudd ko fii loolu amu waaw imaam al ne zaada ghayruhu wa qaala mu ne loolu am na keneen koo xam ne moom li muy wax ci masala bi daa yokk na looloo tax yeneen tubaab yi saa ne man xalafa bi millatin ghayril islam fa huwa kama qaal mooy comme suñu xadiis yi ñu ne képp koo xam ne waat na ci beneen wu yoon wu dul l'islam moom comme li mu wax la fa araada mu ne lool lan la ci jublu lii tax yeneen saa ne comme ni mu wax la xam nga ci bitti bi day mel ni mooy waaju day nekk yéeféer comme ni mu wax. mu ne loolu nag nam mu ci ne day nekk yéefér de fa araada li ci yonent sallallahu alayhi wasallam nangu wal ilmu inda Allah fi dhalika mooy taral man maa ci wàppal ilmu inda Allah waaw mooy lu ñu mën a wax naan lii rek na mu loolu euh, à vrai yàlla yàllaa xam dëgg dëgg ne comme que li wax nag ku waat ci laata 11 ans na wax laa ilaaha la kon jublu ci fii manu fi xadiis di fasirul xadiis